bi mu fiy jóge alquran dafa wàccoon avant mu fiy jóge ne ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiyin yonent yàlla muhammad daal yonent yàlla la te moo matal yonent yi li ñuy firi yonent dootul ñëw ginnaawam waaye bàyyeewuñu loxoom neen ba muy dem ubbi na buntub wilaaya moo tax góor yàlla yi ñëw yonent yàlla muhammad di leen chargé ay mission yi ñuy dox mooy mu leen di jox ay tariqa ñu yeggal nit ñi ci yàlla ci biwasilati tariqa yooyu tariqa yi nag bëri nañ lool ci jamono ndax xëy na jamono tey fii suñ tollee tey jii dañuy fàtte tariqa yu bëri waaye amoon na fi tariqa uwaysiya amoon na fi tariqa qalandibiriya amoon na tariqa siddiqiya amoon na tariqa malamikiya amoon na tariqa kibrawiya pour ñu yóbbu jaam yi ca yàlla waaye Cheikh Tidiane bi mu ñëwee def ne tariqati tansaxu jami ab turuqi kama millatu muhammadin nasaxat jami al milal sama tariqa bi dana effacé mboolem tariqa yi mu des fi ba abadan comme ni diine muhammad effacé mboolem diine yi loolu muy firi diine muhammad yent yàlla muhammad bi mu wàccee ci kaw suuf yàlla ne wa man yabtari gayra al islaami diinan fa lam yuqbala minhu tey ku jaamu ku ma jaamu man yàlla te jaaroo ci diine islam du ma la nangul Cheikh Tidiane nag waxul ne ku jël beneen tariqa yàlla du la ko nangul mais pour tariqa boobu yeggal la yàlla ginnaaw bi tariqaam bi ñëwee nee na tariqaam bi nasax na mboolem tariqa yi comme ni diine Muhammad nasaxee mboolem diine yi kon ngeneel arab yi dañuy leen ñu ne fa alal waarisi ma lil mawruus maanaam ki donn ñeel na ko la ñeeloon kañ donn soo doon nee nit lam amoon loolu ngay am comme que yonent yàlla Muhammad ba mu ñëwee fii daf fi fekk diine isawiya diine barhami diine majusi diine dahri diine yi dañoo bëri woon yàlla ne du nangul kenn benn diine lu dul lislaam Cheikh Ahmad Tidiane yi ba mu ñëwee doon yonent yàlla Muhammad ci zahir doon ko ci baatin nee na yonent yàlla jox na ma mbóot mooy tey amul benn tarixa buy mën a yeggal nit yàlla lu dul sama tariqa bi man Cheikh Tidiane. lan mooy ay maqaamaat maqaamatu Cheikh Ahmada Tidiane. maqaama maqaamaam la. maqaamaam yi ko yàlla jagleel. maqa Cheikh Ahmada Tidiane yàlla may na ko ay maqaama yu bëri kenn mënu koo lim bépp góoru yàlla rek fooy toll ci yàlla ñu ne lii sa maqaama la yàlla la ko may Cheikh Ahmada Tidiane yi jaar na foofu. ndax Algérie la juddoo mooy ay numaa bi waaye dem na Faas dem na Masr dem na Makka dem na Madina dem na fu nekk daje góor yàlla yi te képp ku mu dajeel rek am na lu mu ko jox mu dem nag ba nga xam ne kenn mënatu koo gérer ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi feeñu ko jox ko tarixa bi mais maqaama yi Cheikh Tidiane nag soo ci lim ñett yi gën a màgg ci maqaamam yi yooyu rek doy na mooy maqaama xatmiya ak maqaama xilaafa ak maqa maqaama katmiya ñetti maqaamaam la yoo xam ne amul benn góor yàlla gu jege maqaama yi benn bi mooy xatmiya xatmiya lu muy firi mooy xatmul wilaayati fi ummati muhammadin mooy matal wilaaya ci xeetu yonent yàlla muhammad yaani wali yàlla yi xam nga yonent yi yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen matal yonent dootul ñëw ginnaawam waaye nag Cheikhu Tidiane yi ni matalee wali yàlla yi bokkul ak ni yonent yàlla Muhammad matalee yonent yi firiwul ne wali yu dootul ñëw ginnaaw Cheikhu Tidiane yi waaye li ñuy firi mooy wali yu gu ñëw ginnaaw Cheikhu Tidiane yi ci ron maqaamam ngay nekk parce que yàlla may na ko maqaama bi ñu tuddee xatmul wilaayati fi ummati muhammadin mooy matal na wilaaya ci xeetu yonent yàlla Muhammad foofu nag dafa am benn sew-sew matal wilaaya ñaari façon la matal na wilaaya mooy amul benn wali buy ñëw ginnaawam bu ko raw maqaama ndax guddi ga nga xamee ne yàlla may na ko maqaama gi boobu moo ngi am juróom fukki at moom Cheikh Tidiane ndax yonent yàlla Muhammad ba koy yàlla di rañaan jëm ca asamaan di ko jox julli ñi gën a foor ci diine gi boobu juróom fukki at la amoon Cheikh Ahmad Tidiane tamit ba ko yàlla di may xatmul wilayati fi ummati muhammadin moo ngi amoon juróom fukki at comme yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bañ koy ràññaan di ko jox junni waaye bañ ko joxee maqaama gi dafa woo taalibeem bu tudd Muhammadul Ghali daal boobu nag moo ngi bëgg a wax maqaama goo xam ne yàlla jagleel na ko ko te bëgg na su ko ko waxee ñu posé ko ay question ngir mbir mi leer mu daal di wax ne benn góor yàlla la ca Baxdaad borom tariqa sadiriya newoon na sama tànk baa ngi ci bopp bépp waliyu yàlla te boobu ak léegi mën na juróomi téeméeri at yow nga ñëw fii nga ne sa ñaari tànk yaa ngi ci bopp bépp waliyu yàlla nan lay mën a nekkee Cheikh Ahmad Tidiane ne ko sadaqa acheikhu abdul qadir al jaylani walakinahu yuridu awliya azamani cheikh abdul qadir jaylani wax na dëgg waaye wali yam bokkoon jamono la namoon ci wax jooju maanaam ñam bokkoon jamono yëpp moo leen raw tànk ma ngi ci seen kaw bopp waaye man déglul li ma lay wax qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillah min ladun aadama ila nafxi fi suur sama ñaari tànk yi ñoo ngi ci dox bépp wali yàlla bu yàlla sàkk kañ jëlee ko ca yonent yàlla aadama ba yàlla ëf ba israfil ëf buftani bésu pencum yàlla amul benn wali boo xam ne nekkoo ci sama ron tànk kon lii benn misaal la ci xatmul wilaayati maa ngi ñëw ci maqaama yi yëpp ñetti maqaama la mais xatmu xatmul wilaaya dafa nekk benn sew-sew parce que suñu nee Cheikhu Tidiane yi dafa matal wilaaya léeg-léeg nit ki yaakaar ne xam naa xëy na wali dootuñu ginnaam waaye déedéet bi loolu dafa yegg ci maqaama wilaaya yoo xam ne wali yàlla gu ñëw ci ron tànkam ngay nekk te lii mu wax noonu sànq te Mouhamadul Ghali di ko déglu dëggal na ko waaye Mouhamadul Ghali bàyyiwu ko mu ne ko yaa cheikh alam yumkin lillah an yaxluqa waliyan ala minka maqaama mu ne xanaa jàppandalul ci yàlla mu sàkk wali bu la ëpp maqaama sa ginnaaw xam nga loolu question bu am solo la loolu moo tax Cheikh Ahmad Tidiane woo ko mu ñëw pour mu poser ko question yooyu ñi nga xam ne dañ ko waroon laaj te gisuñu cheikh mu taxaw seen place laajal leen ko mu ne xanaa yàlla mënul sàkk wali yu sa ginnaaw boo xam ne moo la ëpp maqaama cheikh cheikh na ko balaa kama annahu yumkinu lahu an yaxluqa aadama min muhammadin wala yafal comme ni mu mënee def ku ëpp muhammad garaat comme ni mu mënee sàkk ku ëpp yonent yàlla muhammad garaat te du ko sàkk noot waaye du ko sàkk ndax maqaama yi ñaar la xatmul nubuwati ak xatmul wilaayati yonent bi moo matal yonent yi man maa matal wali yàlla yi ndax nekkul li yàlla lu yàlla man yëpp def ko am na yoo xam ne yàlla mën na ko waaye du ko def bii ci la bokk lii nii la la Mouhamadul Ghali posé Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mooy laaj bi mais beneen motal wilaaya am na boobu ci zahir la lii nii ci baatin la moo yent yàlla isa su wàccee mujjantelu jamono fa yanzilu isa la takunu wilayatun bu ay dama maati ruuhi wa sirru yudfanu Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass nee na su isa wàccee laa takunu wilaayatun wilaaya dootul am wali yu yonent yàlla Isaa suñ ko suulee ci suuf rek wali yu dootul juddu ndax suñ ko suulee ci suuf téeméeri at ak ñaar fukk ñoo ciy tegu bésu penc ci taxaw mooy àllaaxira taxaw mooy fa yaxtimu wala fa yanzilu Isaa laa takunu wilaayatun bu ay dama matti ruuxi wa sirru yudfun kon ndeke Cheikh Ahmad Tidiane matal na wilaaya waaye ci benn wali du ñëw lu dul nga nekk ci ron tànkam Isaa matal na wilaaya wilaaya zahiriya bi mooy benn wali yu dootul ñëw lii jàng nañ ko ci kutubu tariqa soo demee ci Muhammad ibn Abdul Wahid an-Nazifi nii la ko waxee kon nag xatmul wilaya matal wilaya benn maqaama la ci maqaamay Cheikh Ahmad Tidiane sama mayee tuuti ñett yëpp danaa ko leeral ndax xatmul wilaya Cheikh Ahmad Tidiane am na ko bi muy am juróom fukki at te Cheikh Ahmad Tidiane bi muy dajeeg yonent yàlla Muhammad yonent bi di ko jox tariqa bi boobu quarante six ans la am mooy ñeen fukki at ak juróom benn la amoon moom Cheikh Ahmad Tidiane yonent yàlla Muhammad jox ko astaghfirullah téeméer yoon mu jox ko salaatul fatih téeméer yoon tariqa bi noonu la woon noonu la njëkkee woon boobu laa ilaha illa allah fa bokk ci ndax xam nga laazim bi ñett la astaghfirullah téeméer yoon la ak salaatul fatih téeméer yoon ak laa ilaha illa allah téeméer yoon mais yonent bi daf ko njëkk a jox ci atum junni ak téeméer ak ak ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn boobu Cheikh Ahmad Tidiane ngi am 46 ans mu jox ko astaghfirullah téeméer yoon. salaatul fati téeméer yoon. Cheikh Ahmad Tidiane wir du loolu ñeent ñeenti at mu tombeeg mu am 50 ans mu tombeeg fa muy amee maqaama xatmul wilaaya si. foofu la ko yonent yàlla Muhammad yokkalee la ilaha illallah kon ci bopp juróom fukki at moom Cheikh Ahmad Tidiane bi mu amee juróom fukki at ci la ko yonent yàlla Muhammad matalalee la ilaha illallah gi ci wir du lazim gi. jox ko tamit maqaama xatmul wilaayati fi ummati muhammad lii nii mooy maqaama xatmul wilaayati matal wilaaya ci xeetu yonent yàlla muhammad bi ci tegu mooy maqaama xilaafa xilaafa nag mooy wuutu yonent yàlla muhammad comme ni yonent bi wuutoo yàlla xam nga yonent bi mooy xalifa yàlla ci kaw mbindeef mi huwa alfailu almarfuu bi dammi naiban an ilhadrati lulia wa huwa jadir yonent yàlla muhammad dafa remplacé fii yàlla te yàlla jógu fi Cheikh Ahmad Tidiane tamit dafa nekk xalifa yonent yàlla Muhammad te yonent bi mosu fee jóg ndax su fi jógoon konoon du dajeeg moom ba kooku di ko jox tarixa bi moo tax yonent yàlla Muhammad suñu waxee dee na nekkul ne comme ni suñuy maam yi di deewee waaye Abul Hasan Chazali wala Abul Mawahib Chazali waxoon na ko nee ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbarani an nafsihi annahu laysa bi mayitin wa innama mawtuhu ibaratun an man la yafqahu an illah wa amma man yafqahu an illah fa ha huwa yaraahu yara mu ne gis naa yonent bi mu nettali ma ne moom deewam firiwul lu dul dafa làqu ñu xamul yàlla waaye góoru yàlla yi ñoo ngi gis yonent yàlla muhammad yonent bi ngi leen di gis ndax ku nekk xam na ne yonent bi dee na waaye kenn jullewu ko yonent bi dee na kenn donnul ay jabaram yonent bi dee na kenn donn ko xaalis kenn donnul yéreem kenn donnul xaalisam kon kooku deewam bokkul ak deewu ñeneen ñi moo tax nag Cheikh Ahmad Tidiane suñ nee gis na yonent yàlla Muhammad mu jox ko tariqa bi te ñu ñu bëri dañuy weddi loolu ku dee depuis junni at ak téeméer ak juróom fukki at ñu ne gis na benn waay jox na ko tariqa loolu nan lay mën a nekkee waaye yonent bi mu leen fàtte biñ ñëwee gisee naag ñoom yonent yàlla Ibrahim bañ ko ràññaanee ci kaw asamaan gisee nag ñoom Isa gisee nag ñoom yonent yàlla Moussa Ibrahim Ibrahim su nekkee ne mën na gis ñu ko njëkk kon pour mu gis ñu ko mujj loolu du problème waaye yonent bi saa sallam def ne laa yushaaku ahadukum shawkatan illa ahussu alamaha kenn ci yéen du jamu dëkk lu dul maa koy njëkk a yëg métit bi su lay njëkk a yëg sa métit xam nga ne moo ngi fi su nekkul woon du la njëkk a yëg sa métit waaye xam moo la gën a jege sa bopp yàlla ne ne wa taraahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna gaa yaa ngi lay xool waaye gisuñu la kon yaa ngi seen biir yàlla ne ci alquran wa alamu anna fiikum rasulallah xam leen yonente bee ngi ci yéen ku koy gis dana ko gis ku ko gisul du ko gis waaye kenn mënul wax ne yonente bi dee na jeex na dootul mën a njëriñ ginnaawam kon ci loolu mën nañu wax ne ndax Cheikh Ahmad Tidiane yi ndax da ngaa bind fii ne wahal raa Cheikh Cheikhu Tidiane yi rasulallah rasulallah wahal raa da nga laaj ndax gis na ko waaw wala déet moom Cheikh Tidiane ndax gis na yonent bi wala déet waaw moo ngoog xam nga ñu bëri dañuy wéet di gisee gi ndax dañ koy teg ne yonent bi nit la woon comme ñëpp rek parce que yàlla yàlla moo nettali ci alquran ne yonent bi ne innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya man nit laa comme yéen yuuxa ilayya waaye yàlla daf may wax yu xam nga aaya bi rek soo xoolee foofu yuuxa ilayya baatu yuuxa ilayya dañ may wax yu mooy différence diggante yonent bi ku dul yonent bi koo xam ne nit la comme yow rek su yemoon foofu ñu ne nit la comme ñun rek waaye def ne yàlla def may wax yu kon loolu beneen loxo la bu ko yàlla beral goo xam ne yow amoo ko parce que yonent bi am na grade su waxee waaw dara war ci yow ba pencum yàlla soo ko deful am bàkkaar xam nga kooku nu réewul ak yow ba mu waxee loolu kenn ci saaba yi laaj ko ne ko a fi kulli amin ya rasulallah est ce que aj gi at bu nekk la wala déedéet yonent bi noppi mu ne ko yonent bi est ce que aj bi bépp at la wala déedéet yonent bi noppi ba ci ñetteel bi yonent bi ne daawuni ma taraktukum walaw qultu naam la wajaba aleykum wala mastataatum bàyyi leen ma fekk maa ngi leen di bàyyi su ma leen waxoon waaw mu war ci yéen te du ngeen attan aji màkka chaque année kon kuy xam koo xam ne su waxee waaw rek mu war ci yow xam nga ne kooku bokkul bokkul ak yow koo xam ne su waxee waaw rek yàlla nangu waaw gi ba mu nekk farata ci yow ba doo soo ko deful am bàkkaar kooku bokkul ak nit ñi loolu moo tax duñ duñ jël yonent bi def ko comme kenn ci ñun ni ngay deewee génn adduna dootoo amati benn njëriñ waaye yonent bi sax sallallahu alayhi wasallam nee na man ku ma nuyu ci sama bàmmeel danaa la delloo nuyu kon yonent bi moo ngi dund su nekkee ne yonent yàlla Muhammad moo ngi dund kuy dund gis kuy dund loolu lu yomb la xel mën na kaa nangu ndax Yusuf an-Nabhani waxtaan naag Ibnu Mayaba waxtaan gu yaatu Ibnu Mayaba ne ko foo teg yow ne Cheikhu Tidiane yi gis na yonent bi te yonent bi dee woon na lu yàgg loolu Yusuf la Yusuf an-Nabhani Ibnu Mayaba moo ko laaj Yusuf an-Nabhani Ibnu Mayaba da doon critiquer tariqa bi di critiquer Cheikhu Tidiane di weddi tasawuf mu dajeeg Yusuf an-Nabhani Yusuf an-Nabhani nekk borom xam-xam alim nekkoon ci beneen tariqa mooy tariqa Chazaliya génn fa ñëw ci tariqa Tidiane yi mu laaj ko nag ndax nan la Cheikh Tidiane mën a gisee yonent yàlla Muhammad mu ne ko waaw yàlla moo ne ci alquran laa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya bu leen yaakaar ne ñi dee ci yoonu yàlla ñi ñu rey mooy martir yi nga xam ne shuhadaa u lañ bu leen yaakaar ne ñooñu dañoo dee ñoo ngi dund ci man man yàlla mu ne lii ay alquran la mu ne ko waaw mu ne ko est ce que xam nga yonent yàlla Muhammad shahid la dafa dee ci xare ci yoonu yàlla la dee nan la yonent bi dee xam nga yonent bi dañ koo rey te loolu soo jàngee siira dégg-dégg dañ ko xam ndax Zeynabu bintul Xaris benn yahudiya la ca Xaybara moo laajoon lan la yonent bi gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko pooju xar mu dem jël pooju xar bi togg ko def ci poson indil yonent yàlla Muhammad pour rey ko yonent bi lekk na ci xamp lekk beneen xamp bi ci la ko pooj bi wax la taakul ni waana masmuma man dañ ma façonné yow yonent bi booba nag la yonent bi woo Zeynabu bintul Xaris mu ñëw mu ne ko waaw lan moo tax nga def li nga def mu ne ko damay seet su nekkee ne buur nga gu ñu bugg a sonal rek soo ko lekkee dee su nekkee ne yonent nga nag yàlla dina la xamal lan moo nekk ci pooj bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko léegi xam nga lan la mu ne ko waaw xam naa ko mu ne ko demal jéggal naa la mais gis nga poson boobu yonent bi lekkoon loo poson booboo ko mujj rey ndax def ne ma zalat sumumu xaybaratu aawiduni hatta qataat buhari mu ne poson ya ma lekkoon ca xaybara dañu di di ñëw ci man di delluwaat ci man ba dagg nañ samay butit fi mu nekk kon yonent bi su nekkee ne wér na ne moom shahid la te yàlla nee na ñi shahid ci yoonu yàlla ñi dee ci waaye lekk na ko lu yàgg te faatuwul faatuwul lekk na ko lu yàgg te faatuwul yonent bi shahid la Aboubacar shahid la Umar shahid la Ousmane shahid la Seydina Ali shahid la li rey yonent bi moo ngoog Abu Bakr li ko rey mooy jaan nga ca xuntuwa ndax yonent ba muy gàddaay moom la àndaloon ñoo ngi jëm Madina mu tomboo nag benn jaan goo xam ne bëggoon na gis yonent yàlla Muhammad mu ñaanoon ko yàlla yàlla na ko demal ca xaaru ba ca xuntuma yonent bi suy gàddaay dana fa jaar nga gis yonent bi nekk na fa ay junniy at yonent ba muy gàddaayu ànd ak Abu Bakr jëm Madina yonent yàlla Muhammad a ngi tëdd nelaw ci pooju Abu Bakr ak Seydina Abu Bakrin ma ngi toog jaan bi di waaj a génn ci pax mi mu gis ko jël tànkam fatt ci paxu jaan bi balaa moo génn di déranger te tëral ñu yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak nelewam jaan bi matt ko waaye teggiwul tànk jaan bi mattaat ko teggiwul tànk loolu moo tax Seydina Abu Bakrin tur wi ñu ko jox ñu ne ko yow yaay siddiqu bu méngoog moom la ci maqaama ndax su doon keneen su ko jaan bi mattee mu teggi tànkam waaye ngir respecté nelawug yonent bi jaral na ko moom jaan bi matt ko mu dee te fekk kenn du yëngal yonent bi à la fin nag yonent ba mu yeewoo boobu ronkoñu Abubakar a ngi wadd ci loxo yonent bi yonent bi yeewu ne ko Abubakar lan la mu ne ko dafa am lu ma màtti ci pax yonent bi jël loxoom bu tedd bi raay ko mu daal di wér waaye nag da daan ñëw ci moom par ñaari at yu nekk su ñëwee ci moom mu ñëw ci yonent bi yonent bi raay ko mu wér waaye bi yonent bi gaañoo moom ñaari at la nekk ci xilaafa gi façon bi ñëwaat ci moom mooy dangaru jaan dangaru jaan bi ñëwaat ci moom looloo ko génne adduna kon kooku shahid la ci yoonu yàlla Seydina Umar tamit shahid la ki ko rey Abu Lu'lu'a kenn ku nekk xam na ne yahudi yi la Seydina Ousmane ibn Affan Muhammad ibn Abi Bakrin moo ko rendi Seydina Ali ibn Abi Talib Abdurahman ibn Muljam moo ko rey ñoo ñëpp shuhadaa u lañ yàlla nag nee ne ñi nga xam ne ay shuhadaa u lañ dañoo daanu xare ci yoonu yàlla mu ne bu leen yaakaar ne dañoo dee laa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa gaa yaa ngi dund su nekkee ne ñoo ngi dund Yusufa Nabha ñu ne ko su nekkee ne yonent yàlla Muhammad moo ngi dund kon pour mu gis Cheikhu Tidiane may dund mu jox ko tariqa bi loolu amul benn benn problème kon point boobu mën nañ ko yemale foofu ñu delluwaat ci yeneen maqaama yi nga xam ne moom la yàlla jagleel Cheikh Tidiane waaw mu fadaa il yi ay ci tarixa bi waaw ñetti maqaama nga laajoon xam nga maqaama yi ñu laajoon dama ne la woon Cheikh Tidiane dafa am ñetti maqaama xatmiya xatmiya ak xilaafa ak katmiya xilaafa nag mooy fi mu remplacé yontu yàlla Muhammad mooy leylatu bayatil xilaafati almuhammadiya niyaabatan anil mamlakati rabbaniya benn guddi la goo xam ne dafa yéeg ci maqaama remplacé yontu yàlla Muhammad saa sallam ci diine gi ak ci tariqa bi ak ci jubal ñi ñu jëm ci yàlla moom Cheikh Tidiane mais maqaama googu moo ngi ko am ginnaaw fukki at ak ñeent ba mu amee maqaama xatmiya bi dafa am maqaama xatmiya matal wilaaya ci xeetu Muhammad fukki at ak ñeent quatorze ans ci tegu kon maqaama yi gën a rëy ci maqaama Cheikh Ahmad Tijaani mooy maqaama xatmiya ak xilaafa ak katmiya xatmiya mooy matal na wilaaya ci xeetu Muhammad benn wali du ñëw lu dul ci ron tànkam ngay nekk maqaama xilaafa mooy wutu na yàlla ak yonent yàlla Muhammad ci diine gi bañ ci tegee nag fu weer ak juróom benn fan mooy lii du baabal alayi di wax ba baada shahrin wa layaali nirtaqa ila maqaamihi al azizi al muntaqa maqaamihi al maktuumi an kulli al wara siwa nabiyi ma waraahu wara mooy mu yéeg ci beneen maqaama gu kowe mooy maqaama katmiya mooy gi nga xam ne maqaamam gi dañ ko nëbb ci mboolem góor yàlla yi ñu nëbb ko ba ci yonent yi ñu nëbb ko ba ci malaaka yi Cheikh Ahmad Tidiane nee ne maqaama googu kenn xam ma fi lu dul yonent yàlla Muhammad mu ne maqaamihi al maktuumi an kulli al wara siwa nabiyi lu dul yonent yàlla Muhammad mu ne Baye Niass nee na yow yow Cheikhu Tidiane yi ku tim te yàlla def la làq nëbb la fii xadraatil xay bi ci péyi ko xay bu yi ci xay bu yàlla yi laysa siwal muxtaar yadrika kenn xamula ku dul yonent yàlla Muhammad laa insun wala malaku du nit du jinne xam nga yàlla dafa wax ci xadisul qudsi mu ne awliyaa yi taxta finaa yi laa yaarifuhum ahadun gayri sama wali yi sama ron ëtt lañ nekk man yàlla kenn du leen xam ku dul man moo tax léegi wali yàlla da nga gis xottu yaram wi nii nga yaakaar ne xam nga ko fekkee nag am na lu nekk ci ginnaaw loo xam ne loo xamul loo yëgul loolu moo tax mu tanab bii daan na joxe misaal ci loolu ne kam garra sabruka wabtisaamuka saahiban lamma raaka wa fil hasha ma la yura mu ne ñaata yoon la sa muñ ak sa muñ nax nit nga jàkkaarloog moom sa muñ ak sa muñ nax ko mu yaakaar ne xam na la fekkee wa fil hasha ma la yura te benn bi ëmb na ci mbir yoo xam ne moom mënu koo xam abadan moo tax nag ndekete wëri yàlla goo gis rek dafa am maqaama zahir am maqaama batin mais katmiya nag maqaama katmiya gisoo ni bàyyi gis ni mu joxe ñu mu ne kutim tafi xadaraatil xëy bi mooy maqaama Cheikh Tidiane googu nga xam ne amul benn wëlu yàlla guy koy ba xam ko fa ndax Seydi Mouhamad ibn Arabil Haatami recherché woon na maqaama googu pour bëgg koo gis pour bëgg koo xam waaye gestu na ko fu nekk mënu koo gis ba ñu ne ko zalika huwa al maktum kooku mooy ki ñëbbu mënoo ko xam te mbindeef mu nekk aalam bu nekk gestu na pour xam foofu maqaama Cheikh Ahmad Tidiane loolu moo tax Cheikh Tidiane nee ne man maay xutbul maktuum boo xam ne kenn xamul sama maqaama dëgg-dëgg ku dul yonti yàlla Muhammad amul benn yonente buy koy maqaama ba xam ko amul benn nabi yi way solu kuy xam buy kuy guy koy maqaama ba xam ko amul benn malaaka kuy koy maqaama ba xam maqaama katmiyatu Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane kon ñetti maqaama yi la am lay saayir di wax gàtt nga pour yegg ci maqaama yooyu yooyu Cheikh Ahmed Tidiane rek la ko yàlla dëral. moom rek la yàlla jag jagleel. fadaa'il yi min salaatul faatih wala ci min cheikh. waaw. waaw eh, ngëneelu ngëneelu tariqa bi. ngëneelu tariqa bi ci daan wax na ci lu bari. Mhm, wax na ci lu bari léeg-léeg mu faral daan ci waxtaan ci sànni ci baaxeet yeeg. taalibe yi ñu war a mel. wallaahi wallaahi bon ngëneelu tariqa tijaaniya ga eh, suñ fanaanoon fii di ko wax ba suba. du jeex day day mel ni li Cheikh Tidiane waxoon ne wa ma katabnaahu min ma la nabuuhu bihi adaafu adaafi ma kunna katabnaahu mu ne la ma nëbb du ma ko wax man Cheikh multiplier multiplier na ay junni junni yoon la nga xam ne maa ngi ko nëbb man Cheikh waxuma ko ñu ne ko la nga wax ci ngéneelu tariqa bi ak la nga nëbb nan la mel mu ne ko nuqtatin fi bahril xidam mooy nga ñëw ci géeju mbambulaan nga daal di ci guux benn guux mu ne la nga guux mooy la ma wax ci ngéneelu tarixa yi la nga la ma la nga bàyyi foofu ci géej gi mooy la ma nëbbu waxuma ko ndax benn góor yàlla sax dafa wax ci tarixa bi ci ngéneelam affaire bu yéeme yéeme nga xam ne su la yàlla gënul may tawfiq sax doo ko gëm mu ne tijaan su dee woon ku jàpp tarixa tijaan su gaañu woon tey ñu suul ko ci palaas mu ne palaas bi sax ñax mu ne xar ñëw lekk ci ñax mi mais suñu rendee xar moomu ku ci lekk sa yaram araam na safara nee na waxul tiijaan bi waxul ñax mi waxul xar mi mais ki lekk ci xar mi te kenn ku nekk xam na ne kenn du bëgg Cheikh Tidiane yi comme ni mu ko waxee moom Cheikh mu ne man kenn du ma bëgg lu dul ba ngay dee waliyu yàlla ngay doon fekk sax jàpp ko tariqa bi Cheikh Ahmad Tidiane def ni ngëneelu tariqa bi su ma ko waxoon comme ni ma ko yonent bi waxee góor yàlla yi dégg ko la bakaw wa qaalu ya rabbana ma ataytana shay'an ne góor yàlla yëpp danañ jooy ne yow yàlla mayoo ñu dara la ñu waroon ma yëpp def na ko Cheikh Ahmad Tidiane moo tax ngëneelu tarixa bi kenn xamul fu mu tàmbali ak fu mu yem ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ko jox Cheikh moom la ko jox Cheikh mu ne mu ne inna lana moom Cheikh ay wax ne inna lana martabatan tanahat fi l ulwi ila haddin yahrumu dikruhu wa ifshauhu wa laysat hiya allati zakartuha lakum walaw zakartuha lakum la ajmaa ahlul xaqi wal irfaani ala qatli fadlan am man siwaahum mu ne am nañ garaat kowe na ca yàlla ba nga xam ne araam na nit toog di waxtaanee garaat googu ñu ne ko boobu mooy bi ñu musa waxal mu ne déedéet bi boobu bokkul ak yama leen musa waxal bii nii su ma leen ko waxoon su ma leen waxoon garaat jii nii la ajmaa ahlul xaqi wal irfaani mu ne góoru yàlla yi te xam yàlla kowe maqaama konoon danañ daje ci rey bu ñu daganal rey ma su ma waxoon maqaama googu lu tax nag waxtaan maqaama googu araam parce que maqaama wali yàlla yi léeg-léeg dañ ci wax leen nit yóbbi la alaku te fekk yaay sabab bi moo tax nag su nekkee ne mbir mi dafa kowe nekk xususiye ñu lay wax nëbb ko balaa nga kaa wax ku xamul wéet di ko alaku te fekk yow yaay sabab bi d'accord moo tax maqaam bi nee na yegg na ci koyewaay foo xam ne araam na nit di ko waxtaane d'accord mbokk yi kon mu fàttali ne ñu ngi fii ci 2STV di waxtaane li nga xamee ne moo di tarixatu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif al Fatimi yi ñu fii daal ak oustaz Ahmed Ba mu nekk it koo xam ne kii ci tarixa bi la bokk waaye nag itam wéeru ci waa kër Cheikh Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ndax itam foofu la jëlee tarixa bi dégg ngeen léegi mu tudd sëriñ bi Cheikh Ibrahima Niass li nga xam ne wax na ko Cheikh Ahmed Tidiane yi waaye itam nekkoon taalibe yi waaye itam amoon may waaw waaw waaw waaw Ibrahima Niass borom may la woon loolu moom kenn du ko werante gannaaw fadaayil yi te mooy ngëneel yi karaamaat yi waaw xam nga karaamaat yi dafay xaw a jafe jege ak mujizaat yi moo jëlaat dëgg waaw xam nga nag foofu loo ci mën a duggee waaw. ñu doog a dem nag ci charte ki jël tarixa bi dëgg la dëgg la moo jëlaat suñ ko waxee rek pour yonent yi la mooy miracle yi nga xam ne yàlla joxoon na ko yonent yi euh, karaama nag suñ ko waxee teraanga yi waaw mooy teraanga pour waliyu yàlla la hmm. léegi mu'jiza la mu'jiza ñoo ngi ko jëlee ci ajaza yu'jizu mu'jizatan mooy nuru te bokkuñu waaw bokkuñu absolument waaw léegi pour yonent yi la hmm. mais karaama pour waliyu yàlla yi la d'accord euh, waliyu yàlla boo gis nag yàlla làqal na ko ay karaama hmm. mooy ay kaawte fa kay kéemtaan yoo xam ne xëy na keneen ku ku ku dul moom bëggoon na ko am mais yàlla jagleelu ko ko loolooy karaama karaama mooy mbaax gi yàlla di baaxee nitam Léeg-léeg sax Yàlla baaxee la karaama yow wali Yàlla gi fekk doo ko yëg sax te fekk Yàlla la beral loolu te yow yëgoo ko sax léeg-léeg mu baaxee la ko nga xam ko karaama mooy li Yàlla di baaxee wali Yàlla yi góoru Yàlla yi bokk na ci karaama yi Cheikhu Tijaan yi comme ni ko Muhammad ibn Abdul Wahid an-Nadifi waxe mu ne qal qatri wal bahri wal xasa dafa mel ni géej gi dafa mel ni sax taw dafa mel ni doj yi dafa mel ni sax taw ngir ni mu bëree ak ni mu yaatoo waaye wa siimatuhu ixfaawuha ay xufyati mu ne waaye nag moom jikkoom moom cheikh mooy karaama yi ko yàlla may mu koy nëbb bëggul woon sax kenn di feeñal karaama da nga gis wali yàlla yi kenn ku nekk ñi di dox ci kaw jaww ji da nga gis wali yàlla yoo xam ne dañuy julli ci géej gi yàlla daf leen koy may da nga gis ay wali yàlla dañuy def ay karaama yu bëri waaye Cheikh Ahmad Tidiane moom bokkul woon ci chimaam mooy ci jikkoom di bëgg a feeñal karaama ba soo ko doon feeñal sax nga nekk taalibeem daf la koy tere kenn ku nekk mu xam na ne ali tamasini maqaama gi mu yoroon ci cheikh ani tamasin yi nekk na ca tamasina ci biir Algérie muy góob toolu tàndarmaam mu gis ci benn cëbbeeru tàndarma bu rafet mu ne bii dee jekk na ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mu daal di ko sànni ne siiri ila cheikh bi iznillah doxal jëm ci Cheikh Ahmad Tidiane ci ndigalu yàlla cheikh a ngi toog di jàngale rek ba gis cëbbeeru tàndarma bi wadd gaa yëpp jaaxle wadd ca kanamam kanamam ñëpp jaaxle mu ne lii sama baalul bee ko def tere naa ko ba sonn mooy Ali Tamasina su daan jógee Algérie Tamasina di ñëw ci Cheikh ca Faas benn jéego la ko daan def waaye mu ñëw benn bés Cheikh woo ko ne ko nii ngay defee nii di jógee di jóge Algérie di ñëw fii ci benn jéegu bu ko defati bés ni ki tey jaaral ci àll gi mar comme ni miskin di mare nga xiif comme ni ñuy xiifee nga daj ak la ñuy daj ci coono ba nga yegg si waaye bés ni ki tey bul defati bul karaama defati xeetu karaama yi karaama yi kon xam nga ne Cheikh bëggul woon di feeñal karaama moom bëggu ko woon moo tax eh, shaayir bi ne wa chiimatuhu ixfaauha ay xufiyati ba Mawlana Cheikhul Islam Alhaj Ibrahim wax na ci nee ne karaamatuna fi qulubina kama anna karamati gayrina fi l afaq mu ne ñun suñ kéemtaan yi si suñ xol yi la ko yàlla def def ñoo dindil kiiraay yi nekkoon suñ digganteeg yàlla salaatul fatihi effacé suñ tilimu seetu xol yi ba jant jëmm yàlla gi man cee tàppe ñu ràññeeku yàlla kooku ci Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass ma ko mu ne suñ karaama yi suñ xol yi la ko yàlla def waaye nag defu ko pour ñuy naaw ci jaww ji wala yu mel noonu wala ñuy wax taw bi tawal muy taw mu ne su nekkee ne yaa ngi comparé yonent yàlla Isa ak Muhammad xam nga yonent yàlla Isa def daan dundal ñu dee yonent yàlla muhammad ñëw di dundal ruuxu ya deewoon ca yàlla moo tax shaa'ir bi ne yonent yàlla muhammad yow de yaa ëpp isa garaat ndax moom kémtaanam gu màgg gi mooy day doon dundal nit ku dee waaye axuuka isa daa maytan fa qaama lahu wa anta ahyayta ajyalan min al umami mhm. yow ay siècle siècle maanaam ay quruun mhm. ay millions yi millions wala ay milliards doomu aadama nga daal di génnee ci lëndëm dugal leen ci leer dañoo deewoon ci bokkaale ak yàlla deewoon ci réere yàlla yow nga daal di effacé seen tilimu xol ba ñu mën a dund yàlla kon ndeke yow sa maqaam ak sa karaama moo gën sa sa mujisa moo gën a kawe bu Isaa bi Cheikhu Tidiane tamit bi mu ñëwee saatul faatiha la utilisé pour effacer tilimu xolu doomu aadama yi moo tax bàyyi ñes ne ne ñun suñuy karaama dañ koy liggéey suñu digganteeg yàlla ba kiiraay yi nekkoon suñu digganteeg yàlla daal di deñ karaama googu moo ëpp solo ak yeneen karaama mais karaama cheikh yi nag dana am yu ma yu ma ci laal ndax Cheikh Ahmad Tidiane yi comme que maa laa yujadu kullu laa yutraku kullu loo xam ne mënoo ko wax lépp it lu tax nga bàyyi ko lépp il faut nga am loo ci laal benn bés ba mu yeggee ci maqaama yu kawe yi loo cheikh moom Cheikh Ahmad Tijaani xaali bi wàcc ci moom dafa toog ci suuqu madinati tilmisaan mooy ci marché madina tilmisaan benn dëkk la tilmisaan Cheikh Ahmad Tijaani toog ci marché bi boobu xaal baa ngi wàcc ci moom leeru yàlla yaa ngi wàcc ci moom moo ngi am ay imdaadaat di am yëg di am zawqu mu mujj sax nekk yoon ci yàlla Muhammad soo ko xoolee ku ñëw ci moom sax su la laalee su nekkee ne da ngaa feebar da ngay wér ci saa si nit ñi nag bañ gisee loolu ci Cheikh ñoom ñëpp ñu daal di def ay rang di ñëw ci Cheikh Ahmad Tidiane wala yu aliju shay'an illa wa bari amin hini lu saafara dara lu dul mu wér ci saa si ñi ñëw ahlul ahati wal amrad ñii dañoo feebar ñii dañoo lafañ ñii seen seen seen bopp day métti ñii seen biir kum laal rek nga daal di wér ci saa si ndekete yow am na benn borom xam-xam boo xam ne dafa jàng fiqhu bii ji Cheikhu Tidiane ni muy defee waaye nag moom loolu neexu ko moom muy critiquer cheikh di ko bëgg a weddi ci liy cheikh di def noonu mu ñëw ne ko yaa cheikhu raaytuka tu alijul amrada hal indaka shay'un min tibbi dunub gis naa la yow sëriñ bi yaa ngi saafara ay feebar est-ce que am nga nii saafara bàkkaar ndax loolu gën a am solo Cheikh Ahmad Tidiane ne ko naam am naa lii saafara bàkkaar mu ne ko a inni bismillah dimbale ma ci rek ci ndigalu yàlla nga saafaral ma sama bàkkaar wax bi nag li muy firi mooy mu ne ko demal ci garab gu tudd shajaratul yaqin garabu dëggu ci yàlla yaqin mooy certitude mooy dëggu ci yàlla demal ci garab gu tudd yaqin xuz minha uruqa niyati na nga jël ci garab googu reenu ko yéene parce que sooy dem ci yàlla il faut nga am yéene bu sell ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na innamal a'malu binniyati mu ne mbir yi yéene la nee na péey yàlla gi woo na ko ne ko falaw kunta bi min nuqtatil baa'i xafdatan rufiita ila ma lam tanalhu bi hidati soo meloon ni man ni point bi nekk ci baawu bismillahi bi mel parce que point baa ngi ci suuf dafa wàccee boppam te nee nañ mboolem xam-xam yi fa la ko yàlla sol yàlla ne ko soo meloon ni man ni point bi nekk ci baa bi rufiita ila ma lam tanalhu bi hidati kon dinaa la yëkkati may la ci samay ndollal loo xam ne doo ko jotee pexe kon nit ki pour mu dem ci yàlla il faut mu dammati am amam il faut mu wàcce boppam ndax góor yàlla yi nee nañ sax mënoo yegg yàlla fekk yaa ngi gis sa bopp mais da ngay dem ba effacer sa bopp doog a mën a yegg yàlla fekk yaa ngi gis sa bopp loolu bàkkaar la ci góor yàlla yi ñëw ida qulta ma aznabtu qaalat mujibatan wujuduka danbun la yuqaasu bihi danbu dama soo nee man aw ma bàkkaar péeyug yàlla gi wuyu la ne la li nga accepté ne yow yaa nga fa nangu nga ko mu ne loolu bàkkaar la te xamoo ko d'accord kon ci wàllu karaama yi maa ngi doon lim noonu li Cheikhu Tidiane wax waaja daal di ko toggee mattuk dëddu lu dul yàlla mat mattuk won adduna ginnaaw mooy zuhdu mooy dëddu adduna parce que yàlla sooy dem ci moom il faut nga won adduna ginnaaw dak mu ne matt yi nag nekk xatabu zuhdi mu ne ko tanaq bi la ko charbatan dana ñor su ñoree fashrabha min haythu la yaraka illa allah nga dem naani ko foo xam ne kenn du la gis ku dul yàlla d'accord fay na zunu balaa taati mbokk yi ko ñu def pause bu law rek jël tariqa cheikh maanaam kuy jël tariqa Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani dafa am ay conditions yu ñu lay waxtaanal parce que arab yi dañuy léeb ne laa taslukanna tariqan lasta taarifuha bila dalilin fa tahwi fi mahawiha bul di dugg ci yoon te laajte woo yoon gi lan lay bañ ak lan lay bëgg su nekkee ne am na ay pax yu nekk ci yoon bi nga faqasalu ci te doo yëg kon soo jàpp tariqa tijaani dañ lay waxal conditions yi waaye yi ci gën a am solo ñett la parce que condition yi dem na ba ñaar fukki condition ak ñett waaye comme que yi ci ëpp l'islam daf la ko digaloon moo tax yi ci gën a am solo mooy ñett mooy soo jàppee tariqa tijaani doo bàyyi parce que tariqa tariqa yoon lay firi ku jëm ci yàlla te nit ki su jëlee yoon jëm ci yàlla warul dellu ginnaaw ndax soo delloo ginnaaw fa nga jëm moo gën a yées fa nga jóge te tamit sooy jël tariqa bi dafa mel ni da ngay wëlluranteeg yàlla ñu dul dara lu dul astaghfirullah ak julli ci yonente bi ak wax wax laa ilaha illa allah fa fa wirdi li daa in ak di ay nu dawaa yi bàyyi ñes nee ne wirdu gi daal li muy saafara mooy feebaru ak jàngaru xol gi nekk ci doomu aadama wa in qulta hal zal wirdu nahji muhammadin aqulu na am wirdi li nay li safayi bàyyi ñes nee ne soo ma laajee wirdu gi ndax yonente bi daan na ko def moom yonent bi wax ne laa ilaha illa allah kon amul lenn luñ ci sos tariqa bi kullu am assasatun alal kitaabi wa sunna tariqa bi dañ ko fondement ci sunna yonent yàlla muhammad ak alquran moo tax soo jël tariqa bi war nañ la waxal ne tariqa bi ci yonent yàlla muhammad lañ ko jëlee te liñ ci jël yëpp ci sunna ak kitaab lañ ko lañ ko jëlee moo tax nag soo soo jël tariqa bi ñu ne la soo jëlee bul bàyyi ndax yoon la gu jëm ci yàlla ndax kóllëre la goo wóllëranteeg yàlla ne bés bu nekk da nga def loolu mu nekk ñetti pàcc tariqa bi laazim bi ak wazifa bi ak asrul jumati laazim bi suba ngoon la wazifa bi benn yoon ci vingt quatre heures bi mooy obligatoire bi am nañ koy def ñaari yoon baax na asrul jumati bi benn yoon la ci semaine bi kon soo jël tariqa bi condition bu njëkk mooy soo jëlee bul bàyyi parce que ci yàlla nga jëm moo tax yonent yàlla Moussa ba muy dem ci yàlla def ne laa abrahu hatta abluga majma al bahrayni aw am fii xukban du ma dem di dem ba yegg majmul bahrayni wala ma dox juróom-ñaar fukki at du ma dellu ñu ne ko lu tax mu ne parce que su ma delloo fu ma jëm moo gën a yees fu ma jóge deuxième condition bi mooy soo jëlee tariqa bi doo ko booleeg beneen tariqa ndax góor yàlla yi ku nekk yonente bi def la charge de mission booy dox te bëgg ngaa am réussite boo xam ne bésu pencum yàlla ndeng ko ndamoo kanamuk yonente bi moo tax soo jëlee tariqa tijaani bu ko booleeg beneen tariqa ndax Cheikh Tijaani bëgg na xam ñaata doomu aadama ñoo yegg ci tariqaam bi ñoo ci yegg yàlla pour mu ndamoo ko kanam gu yonent bi ngir lim jubal doomu aadama yi ci yàlla ndax yonent bi nee ne la an yahdi allahu bika rajulan xayrun laka min umuri dunya yow yàlla jubal nit ngir yow rek moo gën nga am adduna ak li ci biiram kon soo jëlee tariqa bi doo ko booleeg beneen tariqa ndax soo yeggee yàlla doo xam ban tariqa la yeggal yàlla waaye dañ dul yegg sax ndax soo ñibbi seen kër bi baa nga jël sa tànk bi teg ko fii nga jël bii teg ko fële day yàgg rek waaye doo yegg soo bëggee yegg sa ñaari tànk yëpp ngay dëgale ci benn mbedd nga daal di dox yegg waaye nag benn mu tafal si def ne mbindeef mi benn yàlla la musa am law kaana fihima alihatun illa allah la fasadata musul am ñaari yàlla mu ne nit ki mënul am ñaari diine kenn mënul nekk chrétien nekk musulman jigéen mën na am ñaari jëkkër kon su juree doom du xam kan moo ko jur kon nit ki mënul jël ñaari tarixa benn tarixa rek nga mën a jël bu boobaa nag tariqa tijaaniya wala taaduwan aynaka anhu fa innahu gayrun wala yarda bi shirki mahabbati bu sa ñaari bët déggi Cheikh Ahmad Tidiane ngay jël ngay dem di jël beneen tariqa képp ku ne mën nañ boole tariqa tijaani ak beneen kooku juum na waaye Cheikh Tidiane ni wax mooy soo jëlee tariqa am bi doo ko mën a boole ak beneen tariqa bu boobaa nag ñetteelu condition bi mooy soo jëlee tariqa tijaan yi doo ziyaara beneen wali bu dul tijaan di ut ci moom ndollal foofu nag war nañ fa leeral tuuti ndax am na ñuy critiquer tariqa tijaan yi ñuy wax soo ko jëlee moom tariqa tijaan yi dañ lay tere nga ziyaare sa mbokku jullit déedéet yow soo amee say mbokku jullit yooyu ziyaare ziyaare leen soo amee say xarit say am di jàmm ñoo war a ziyaare ci beneen tariqa lañ nekk sax ziyaare leen soo amee say waajur ñu nekk ci beneen tariqa ziyaare leen soo amee say ustaas wala say sëriñ yi la mos a jàngal te bokk ci beneen tariqa ziyaare leen loolu terewuñ ko li Cheikh tere mooy ziyaaratu istimdaadin mais ziyaaratu imdaadin kenn terewu ko même su wëlu yàlla bi su nekkee dafa dee sax nga dem ci bàmmeelam ñaanal ko terewuñ ko mais nga ñaan ci moom lay Cheikh Tidiane di tere nee na man dama fiir man yaarif ni yaarif ni wax di man yaarif ni yaarif ni wax di ku may xam na ma xam man kese ndax ana rajul amin qaafin ila qaaf man maay góorub tariqa bi wala maay góorub wilaaya gi jëlee ko fi jabalu xaaf tàmbalee ba fi jabalu xaaf yem ku may xam na ma xam man kese du ma boole kenn waaye ndeke ziyaara ñaari façon la ziyaaratu imdaadin ak ziyaaratu istimdaadin ziyaare wali bi ñaanal ko ak ziyaare ko ñaan ci moom bu njëkk bi moom tere wuñ ko waaye bu mujj bi ñaan ci moom boobu lañ tere ba nga xam ne ñu bëri ràññee wuñ ko ñu tere ñu tere leen ko définitivement li yàlla yeta warratu balaa ñoo dugg ci loo xam ne dañ koo tere moo tax Baye Niass mos na dem ziyaare Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ca Baghdad kooku wali yàlla la bokk ci tariqa qadiriya ba mu ñibbisee borom xam-xam yi nekkoon fii xëy na ci réew bi ñenn ci ñoom ñu comprendre ñu ne xëy na bàyyi ñu si génne na tariqa bi ndax ziyaare na Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ba bàyyi dégg yi wax kii ne zurtu qabral qadiri jeyliyi li yazurani li man sabin aliyi ziyaare naa Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ngir mu mën naa ziyaare ndax sama gara tijaaniya gu kowe gi kon kooku ziyaaratu imdaadin la def mais deful ziyaaratu istimdaadin d'accord léegi kon képp koo xam ne da ngaa jël tarixa bi moytul benn ci ñi ndax boo ci def rek génn nga tarixa bi waaye fekk yaa ngi respecté ñett yi ki la joxoon tarixa bi sax mën la cee génne mooy mel ni nit ki su la joxee diine l'islam nga tuut ci loxoom fekk yaa ngi respecté ponk l'islam yi rek moom mën na la cee génne waaw fekk yaa ngi respecté condition yi ki la ko joxoon sax mën na la cee génne yooyu ñooy sururu tarixa loo déggee loo déggee wax ju am solo ji nga xamee ne ndax cheikh dafa am téere bu ñu mool tudde ko jawahirul maani te jawahirul maani ay wax la yoo xam ne sëriñ bi moo ko wax Cheikh Ahmed Tidiane ak Sharif al Fatimi yi mu wax ci biir téere boobu ne al mahdi yu minna wa sa yaqusu tariqatana maanaam li ñu tuddee al mahdi dafa ne ci ñun la bokk Cheikh moo ko wax du sama ay wax mu nekk ci jawahirul maani mu toftal ci ne ne bu bu nekkee ci ñun it dina nekk koo xam ne ki day jëli suñu tariqa ban commentaire nga am ci Jawahirul Maani ak waxu Cheikh ji. macha allah Cheikh Tidiane waaw Jawahirul Maani téere la boo xam ne Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane moo doon wax Aliou Harazim di bind. macha allah ba gars yi di misaal nekk annahu nahrun yamudduhu bahrun dafa mel ni kii dex la goo xam ne géej da koy dolli ndax Cheikh Ahmad Tidiane wilaayaam ak xam-xamam ak maarifaam dafa mel ni géej day sotteeku rek soo xoolee téere boobu rek da nga yéemu xam ne Cheikh Ahmad Tidiane lam am yàlla moo ko jarleen ba génnee kenn ci ahlu bayt sam sama ñoñu néeg nga xam ne nee na turu mahdi yu turam lay doon turu yaayu mahdi yu turu yaayam lay doon turu baayu mahdi yu turu baayam lay doon moom yonent bi mu ne su dara desul woon ci àllaaxira lu dul benn bés yàlla dina taw yu bés boobu ba génnee kenn koo xam ne ci ahlu baytam la tudd muhammadul mahdi mu ne fa yamla'ul arda qistan wa adlan mu feesal suuf si njub ak maandute kama muliat jawran wa zulman comme ni suuf si feeñewoon dëng ak tooñ kooku kon xam nañ ne nit la koo xam dana ñëw comme que yonent bi jox nañu bisaara bi mahdi yi moomu nag taalibe Maulana Cheikh Ahmad Tidiane dañoo toog di waxtaan di wax eh waaye mahdi yu koy garaat mahdi yu koy garaat cheikh bëgg leen xamal ne ñoom lañ am raw na li mahdi yi am parce que nee na al mahdi yu minna wa sa yaaxudu tariqatana mahdi yu ci man la bokk te su ñëwee sama tariqa bi lay jàpp maanaam taalibe lay doon loolu mu ngi ci jawaahirul maani moo nga fa ca tay kon li moo ngi ci duratul farida mooy sharhu yaqutatul farida lii ni nafsu yaqutatul farida la Muhammad ibn Abdul Wahid an-Nazifi kenn ci xulafaa u cheikh yi moo defar téere bi avant suñ suñ sëriñ yi di ñëw fii sax avant alhaji Malick si avant alhaji Abdoulaye avant Baye Niass avant ñëpp téere bi moo leen njëkk fii téere bi wax na wax ji jëlee ko ci Maulana Cheikh Ahmad Tidiane kon ndekete mahdi yu moomu taalibe Maulana Cheikh Ahmad Tidiane lay doon ak maqaama yi muy koy parce que xam nga Cheikh Ahmad Tidiane yi dafa toog benn bés mu dégg taalibe mi di wax benn wali yàlla bu tudd Ibnu Nasir dëkkoon ca Maghrib mu toog xam nga maqaama day fiir mu jékki-jékki génn ne leen law kaana ibnu nasirin huna fa qultu lahu tahayyat la yasawu illa tahayyat ibnu nasir su fi nekkoon ma ne ko bàyyil sa tariqa bi nga ñëw sama tariqa sama ndigal lay wéy mu dégg ñuy nettali limaamul mahdi ak a koy woon maqaama ak a koy woon garaat mu leen almahdi minna wa sa yaaxudu tariqatana bàyyi ñax sax ci boppam am na ay sew-sew yu mu fa wax yu am solo yoo xam ne baax na ku nekk dégg ko dafa dem Soudan am benn góor yàlla bu tudd Majzubul Mudassir daal di ko gis kooku góor yàlla la nitu yàlla la nitu yàlla yi dañuy xàmmee nitu yàlla ba mu gisee bàyyi dafa mel ni ku wedem dafa mel ni ku gëlëm ndax dafa gis bàyyi rek loolu jox ko ne kaamilu zamane ngi ni ku mat ci góor yàlla yi mu daal di laaj bàyyi mais laaj bi ko njëkk a laaj def ko ne a anta rasulullah xanaa yaa yonent bi bàyyi ñes ne ko lastu rasulallahi walakinahu akli wa sharabi wa kulli wa juzu du ma yonent waaw du ma yonent bi waaye mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lépp mooy sama genn wàll daanaka maa yonent bi rek parce que koo xam ne mooy sa lépp di sa genn wàll nekkatoo fa moo fa nekk ndax góor yàlla yi dañuy dem seey ci yonent bi ba yonent bi muy mujj taxaw mu ne ko lestu isa walakin la isa fi jëy bi du ma isa waaye isa sama poche saa bu ma ko génnee lay dox mission te lu xusuus yàlla jagleel la yoo xam ne góoru yàlla yi xam nga yonent yàlla muhammad wali yu dana jeex ci moom bay wax ci làmmeñam amr ibn al farid dafa jeex ci yonent yàlla muhammad bay wax ci làmmeñu yonent bi ne inni wa in kuntu ibna aadama suratan fa lii fii imaanan shahidun bi ubuwati man su ma nekkee doomu aadama tey fii ci côté bi am na fu ma nekkee bàyyi yonent yàlla aadama xam nga ne yonent yàlla aadama nag yonent yàlla muhammad mooy bàyyam ci wàllu ruuxu ndax bàyyi mooy bàyyi ruuxu yi ndax yonent yàlla muhammad mooy bàyyi ruuxu yi comme ni aadama nekkee bàyyi yaram yi aadamu abul ashbaahi wa muhammadun rasulullahi abul arwaahi ca yow ma alastu bi rabbikum yonent yàlla muhammad moo tontu siinoo konoon ba léegi ñoo nga fa ci ba yàlla waxee alastu bi rabbikum yonent yàlla moo tëll ne balee ahankay waaye ruux yëpp dañoo laboon bàyyi ñes na yàlla al imam al mu'tala mata ajaba bi balaa lawlaahu daama muskilan li uzmi ma qad yéen jëg est ce que imam bu kawe gi bés ba yàlla tëlloo ni alastu bi rabbikum su nekkuloon moom la daama muskilan li uzmi ma qad yéen jëg kon problème a nga fa ba léegi ñoo nga fa ndax feeñukaayu yàlla gu màgg googu kon ndeke mahdi yi taalibi cheikh ahmadou tidiane la ci tariqa bi lay bokk su ñëwee ci lay bokk ci tariqa bi lay bokk loolu moo taxoon Cheikh Ahmad Tidiane nee na almahdi minna wa sayaqdu tariqa fii jawahar maani alfaydu mooy la ci gàttal alfaydatu faydu Cheikh Tidiane daf ko waxoon xam nga yonent bi neewoon naa la bi muy dem bàyyeewuñu loxo neen waaye Cheikh Tidiane bi mu fi ñëwee muy làqu bàyyeewuñu loxo neen taalibe dañ ko laaj ñu ne ko yaa cheikhu anta bi rahilin an daari dunia ayna al xalifa ayna al xalifa sëñ bi yow bés dana dana ñëw nga gontu génn kër àdduna kon kan mooy sa xalifa xalifa xilaafa gi ñuy laaj ne xilaafa batiniya la nekkul xilaafa zahiri ku nekk xam na ne Cheikh Tidiane doomam mi ñoo ko wutu ginnaaw waaye nag xilaafa gi ñuy laaj ni xilaafa batiniya mooy sa maqaama ga ngay dund ci yàlla ban góor yàlla moo la ca moo la fay remplacer xam nga ma xilaafa gi Cheikh Ahmad Tidiane jëlee na ko ci Ahmad Abdoulaye Hindi ca Makka ndax Cheikh Tidiane ba mu yeggee foofu fanaan ci jàkka ji kooku ba mu ko yëgee te wëlu yàlla la boo xam ne du génn dafa yónnee ci Cheikh Tidiane yónn ko bëkk néegam bi ne ko demal ci masjid bi da nga ko fekk benn maghrib bi yu joxal ma ko lettre bi moo ñu bind ci lettre bi anta xalifati wa waarisu sirri wa wusika bil awlaadi min baadi yow yaa sama xalifa yow yaa doon sama sirru maa ngi lay dénk sama njaboot sama ginnaaw gis nga Cheikh Ahmad Tidiane ni ñu jëlee xilaafa baatile bi ci Ahmad Abdoulaye Jindi noonu nag la ko joxee bàyyi ñes parce que def dañ ko laaj ñu ne ko yaa cheikhu anta bi rahilin an daari dunia fa ayna al xalifa kan mooy xalifa bi wutu ci sama maqaama nga may dund ci yàlla fii aqsa ardin moo ngi ci réew mi gën a sori xëy na nekkul ci ngeen di yaakaar wa aqsa lawnin moo ngi ci melo gi gën a nëbb parce que kenn yaakaar woon dana doon Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ci maqaama nga muy dund ci yàlla nit koo xam ne nit ku ñuul la waaye nag yonent yàlla Muhammad yaa gën a di junj maqaama nit ñu ñuul ndax mooy ittaxisu soodaana fa inna salaasatan minhum min shubbaani ahli janna jàpp leen nit ñu ñuul ñi ndax am na ñett ci ñoom ci ndaw ajana yi lañ bokk ñu ne ko kan ak kan ne Salman Salman Farisi ak Najashi ak Bilal Bilal mooy noddukatu yoon ci yàlla Muhammad bi Salmanul Farisi mooy ki jógee woon Iran jaral ko ñu koy jaay muy nekk jaam ba yegg ci yoon ci yàlla Muhammad ak Najashi buuru Éthiopie yonent bi nee na ñii dee ay ñun ñuul lañ waaye ji subbaanu ahli jannati lañ bokk Salman toog na ci jotaay goo xam ne yonent baa ngi ci Yonent bi jël baaraamam joxoñ Salmaan ne law kaana al iimaanu fi Surayya la naalahu waahidun min haa'ulaa ngëm Yàlla su nekkoon ca biddiw ya kenn ci nit ñu ñuul ñi dana dem ba yóotu ko loolu garaat la boo xam ne Yonent bee ko beral nit ñu ñuul moo tax Yàlla du xool lu ñuul du xool lu weex ndax Yonent bi mu ñëwee masala boobu sax la njëkk a effacé mu ne laa laa fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa ngëneel ñeelul ku weex ci kaw ku ñuul ngëneel ñeelul arab ci kaw ajam lu dul ragal yàlla ku la gën a ragal yàlla rek moo la ëpp ngëneel ci yàlla moo tax Cheikh Tidiane di leen junj ne leen sama xalifa gi may remplacé ci maqaama gi may dund ci yàlla moo ngi ci melo gi gën a nëbb axfa law ñun wa asali zamaan nag jamono bu gën a jafe yaati day indi li ñu tuddee bil faydati faydu faydu nag tem bu yaatu la boo xam ne war nañ ko leeral ba ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi koy dégg tey te xamuñu lan mooy faydu ñu xam lan mooy faydu faydu benn mission la boo xam ne yàllaa ko joxoon bàyyi ñes pour mu doxal ko firiwul dara nag lu dul kasratul fathi fi hadi tariqati tijaani mooy fathu ak yegg yàlla ak xam yàlla bu bëri bi nga xam ne day xew ci tariqa tijaani ginnaaw bi bàyyi ñes ñëwee loolu lay fay bi di firi parce que kenn ku nekk gis na bàyyi ñes lim dugal ci l'islam d'abord daan na liggéey l'islam ba mu tuddee ko cheikhul islam daan na liggéeyal tariqa bi yóbbu na tariqa bi foo xam ne ba sax moom nee ne Afrique bi yëpp fu nekk ba nee ne moom sax soo bëggee Cheikhu Tijaani yaa man yuridu Tijaani ay musaafahatan bi bayti barhamatul fiha mukafahatan soo bëggee Cheikhu Tijaani ba joxante moom loxo mu ne ñëwal ci néegu barhama fa nga koy fekk ñu ne ko bàyyi wax nga lu rëy mu ne walam aqul fanadan wala mubalagatan wa in aradta fa salniha muwajahatan tabaraka waxuma pour fen waxuma pour ëppal te soo bëggee loola sax laaj ma ko fi ma jàkkaarloo yow ma wan la ko te ñi ko war a wéet yëpp gëm nañ ko jamono ñam bokkoon jamono te nekkoon ay xulafaa ci tariqa bi bañ gisanteeg moom nangul nañ ko kon nag faydu thème bu yaatu la mais Cheikh Ahmad Tidiane yi nee ne kooku ki nga xam ne mooy xalifaam bi su ñëwee gën a indi loolu ñuy tuddee faydu faydu nag mooy bañ laajee bàyyi ñes lan mooy misaalu faydu mu ne sawir bi ran laa tàmb imaginer benn teen boo xam ne du nacc ak benn goj boo xam ne goj mooy buum bu ñuy roote boo xam ne du dagg ak benn baag boo xam ne du jënn abadan ak benn ndaw boo xam ne moom mooy wëgg du sonn abadan muy sotti ci mbalka moo xam ne du fees abadan min al azali ila al abadi jëlee ko balaa dara ba lépp jeex mu ne loolooy fay bi ndax yàlla mooy dolli yonent yàlla muhammad te fa ko yàlla di jëlee du jeex yonent yàlla muhammad mooy dolli cheikhu tidiane te fa mu koy jëlee du jeex cheikhu tidiane moom mooy dolli mawlana cheikh ibrahima ñax te fa mu koy jëlee du jeex min al azali ila al abadi moo ngi sotteeku li kulli mutaarridin min al buhuri wal awaani kenn ku nekk la nga dékk ngay am su nekkee ne kopp nga dékk lu toll noonu ngay am su nekkee ne paan nga dëkk lu toll noonu ngay am moo tax jaw jaw jawharatul kamaali ne li kulli mutaaridin min al buxuur wal awaani buxuur mooy ay géej wal awaani mooy ay ndabal kenn ku nekk ak la ngay doon ci Mawlana Cheikh ak la ngay am ci moom ci fatu moo tax bi mu ñëwee moom Baye nit ñi di yegg yàlla di yegg yàlla te noonu lañ ko waxee woon parce que Mouhamad ibn Abdul Wahid an-Nazifi wax na ko ci téeréem bi ne waaye nag itam ak làcc yi ak bay gi nga xamee ne ci waar wi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bay na ko ci mu di nekk mbay moo xam ne mu rafet la looy tënkee dimbalee ko jullit yi ak ñi nekk ci tarixa bi ñu tëj waxtaan tarixa bi dafa ñëw pour xettali doomu aadama yi ndax nit ñi dañoo réere yàlla te nag doomu aadama yàlla dafa sàkk pour nga xam nga xam yàlla mais yàlla sàkk la pour nga réere yàlla Tariqa bi ñëw pour won la yoon bi tariqa yoon lay firi pour gindi la ne la soo jàppee yoon bi bàyyi woo ko da nga yegg yàlla ndax Baye Niass nee ne waalam bi anna tariqa cheikh baaminatun darkal wusuli walaw fi axiri ramak xamal ne tariqa Cheikh Ahmad Tidiane yi warul na doomu aadama gi yegg yàlla doonte ci mujjante la xefam képp ku jàpp tariqa bi rek da nga mus a yegg yàlla kon loolu su nekkee ne jàpp nga tarixa bi rek yem fa moo soo jàppee tarixa bi nag nga tarbiyu ba ngay dund da nga yegg yàlla bànneexoo jaamu ko yàlla bànneexoo xam yàlla ji bànneexoo yegg yàlla ji booba yaa ngi dund jamono yu yàgg comme ni ko xale yi tey di ko defee pambe nga ñu ne yàlla may na ko mu am fattu ak wusul ilallah yegg yàlla xam ràññee te yàlla utul ci doomu aadama bi dul xam ko bàyyi ñes ne law yaalamul insaanu ma rahmaanu yalqa shurura daahikan insaani nit su xamoon ko yàlla dana dajeek ay jafe-jafe ak ay coono ak ay problème di reetaan moo tax tariqa bi dafa ñëw pour xettale doomu aadama yi xettali xale yi xettale mag ñi ndax bu njëkk ñi dañ yaakaaroon xëy na tariqa bi ngir mag ñi kese la soo koy jàpp sax ñu ne la xaaral ba nga nekk mag tuuti xale nga soo ko jàppee da ngay gaaw a dee waaye nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na yiw ni ko mag ñi soxlawee noonu la ko ndaw ñi soxlawee te ki gën a baax ci ndaw ñi mooy kiy jëf jëfu mag ñi di nuru nuruloo mag ñi ki gën a bon ci mag ñi mooy kiy jëf jëfu xale yi xa jëf xale nag pour mu jëf jëfu mag mooy mu téye tariqa uti boromam ndax xale moo gën a yàlla loolu sax ndax lu njëkk ci xolu xale loolu ci mujj su nekkee ni lu baax la lool la su nekkee ni lu bon la lool la ndax xol bi dafa mel ni feuille blanche boo xam ne kenn bind bind ci dara su suñ jàppee tarixa bi loolu dana leen dimbale ñu xam yàlla kon tarixa gaa ngi noonu faydu gaa ngi noonu xëy na ci beneen majaal bu gën a yaatu incha allah danañ ko leeral jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm voilà eh, jërëjëf Oustaz Ahmed Ba ñu ngi lay sant di la gërëm di sant itam mbokk yi nga xamee ne ñu ngi ñu doon seetaan li ci am rek mooy fii ci 2STV ajuma ju nekk daañu fi ñëw waxtaan ci li nga xamee ne dafay teel l'islam waaye itam waxtaanee mag ñi nga xamee ne ñoo nekk ci biir Sénégal bi yëpp wërngal kàpp ak tarixa bu mu mën a bokk ak bu mu ci mën a doon rek fu mu mën a doon eh, bëgg nañ taataan ci xam-xam boobule waxtaan ak ñooñu le gën ko yaatal jàppale ko bokki jullit yi moo tax tey ji ñu daloon fii si Oustaz Ahmed Ba nekk koo xam ne kii doomu daara la bokk si tarixa Cheikh itam fii teg ci waa kër Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ak itam tey jii ki ñu doon waxtaanee di ki nga xam ne moo di borom tarixa bi gannaaw yonent bi mu di Cheikh Ahmed Tidiane yi ñi nga xam ne itam moom mooy ki nga xamee ne mooy cislaay yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal jàmm te di leen jox ndax incha allah ci yeneen ajjuma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu